yonent bi ba làkk ngërëmu sunu borom ci barke yonent bi sallallahu adaabul masjid bi bu baax ñu di ko bàyyi xel ci toogaay yi mu gën a tànk yi di wàcc kaddu yi di suufee ci kaddu yéen ca war a wax nag bu ñëw ñuy wax ndal ci jumaa itam kenn waxul waxu àdduna yi wax yuy defar moo tax ñu di ko wax ne na càggante gi dal nit ñi ba ñu sàggane diine nee na ñu ñu sàgganee ci wàllu diine ñu ñu sàgganee ci wàllu yàlla ak ni ñu waree suñu bopp lu ko waral nee na gumba gi ñu ci yàlla lu ko waral nee na gàtt gi ñuy gàtt xalaat jële ci suñu diine te suñu xalaatu adduna yu di gudd ni ñuy tëralee suñu adduna dara du ci manqué waaye nee na xalaat bi jëm ci sunu këttu diine gàtt na nee na boobu càggante lu ko waral amma jaakum rasulun qad wafakum min adabi nnaar ndax yàlla yónniwul woon benn ndaw mu ñëw di nu ragal loo safaraw wi waaw ndax amul ku ñëw di waaraate jógee ci yàlla tiital nit ñi ci safara ëllëg ak méttiwaay ba day na nit ku nekk bu duggee ci sa nopp war nga ko ragal donte waxuñu ragal safara ragalu ku xamul ay nit yàlla yi li tax ñu ragal safara ànd gi mu ànd ak meru borom safara ku yàlla gërëmul rek la fay dugal ñàkk gërëmu suñu borom rek ëpp na bu ci boolee dugal la kër gi nga xam ne nag ay métti rek moo fa nekk yàlla mu ci yàlla musal nee na su fekkee am na kuy tiital nit ñi ci lu mel noonu yàlla yónni ko nee na ñu ko nee na ndax amul téere bu daan ñëw wala ndax amul téere bu ñëwee boog doon ñu xibaar li yàlla préparé ñu ragal yàlla ak li mu préparé kàccoor yi nga xam ne seen fay bokkul su ko defee nee na yëpp ko nit ki di xalaat mu xam ñu ragal yàlla di leen di yàlla di waajal ci ci mbégte ak i bànneex ak i teraanga ak li mu waajal que kàccoor yi ci fitna ak ci daw pour bañ a bokk ci ñi yàlla jëppi xanaa jéem a bokk ci ñu yàlla gërëm nee ci yàlla ne bis bu di digle lu di tere lu ak bañ di ay xalaat yu ci wàllu def lu ak di moytu lu xaraam nee na lii bis bu ngeen ci teggee seen loxo wallaahi yàlla dina leen yónnee buur bu ñàkk yërmande nee na yàlla dina rocc yërmande ca xol du am benn yërmande ci yéen ci yilif gi mu leen di yilif su ngeen nekkee ci xat-xat du ko yëg su ngeen nekkee ci jafe-jafe du ko yëg parce nee na dañu leen a ginnaaw yàlla te foofu la adduna bi toll yëpp ku ci nekk njiit la la yàlla tegal waxuma ñëpp waaye ña ëpp ca réew ma bu ñu sañoon suba suba nga jógee fa ndax ñàkk yërmande gi ñuy segg ci ñoom nee na bokk na ci li ñu war a moytu te dañ ko xeeb léegi muy jëw ak rambaaj wax ci ginnaaw nit ak jaxase ay nit nee léegi nit ñi dañu ko yombal ak yombal te nee dafa bokk ci bàkkaar yi gën rëy nga xam ne nit ki mën na ko def rek doxee fa ñàkk yiw bu ñu mënoon a def ci suñu borom nee na am na leneen lu ñu sàggane te lu lu jar a dëngante ak sa waajur waaw di yëkkantante ñoom di diirante man waaw di poñante ak ñoom di waxante ñoom wax tàng leen yi yëpp musiba la yoo xam ne dañ ko oyofal léegi nee na waxuma dara sax waaye dëngante sa waajur day gàttal fan ne na bare na pare bu yabal ay waajuram lool ba pare gudd fan dana bàkku na ci li nga xam ne dañ ko sàggan ci jamono ba tey naan sàngara dana sàngara léegi dafa fës kenn nëbbatu ko te nee na xam ngeen sàngara ni ñuy def nit kenn du la ko mooy fekk nit ku mët sëkk mu delloo la ba nga mel ni ndaw mën na la sax rey loolu nit yëkkati sa mer def loolu lu nekk nee na loolu góor dina ko naan léeg itam bokk na ci li nga xam ne dañ ko sàggan si léegi dafa bari mooy njaaloo nee na léegi ni muy yombee sax dafa ëpp te nee na njaaloo dafay jur na njaaloo dina waral ak ndóol ci am réew te léegi bi nga xam ne ne dafa bari dafa bari dafa bari ba mu ëpp te defee nee na loolu nag kenn taxawatu ci nee na mooy yàlla day tax nga jege safara te jege ko mën na la ko dugal te léegi dañ koy a yombal ba nga xam ne daanaka dañu jàpp ne sax mënatul ñàkk ba nga xam ne ay xale ñu ndaw ngay gis lépp lu nekk ci néegu say dara umpatu leen ci te nag ay élèves toll ci jàng waaye ci néegu say dañ leen nga loolu musiba gënu ko rëy foofu nag xale bu fa tollee nga di ko maye wala nga doon ko soxla moo gën comme xale yi xaaruñu kenn ñoom dañuy génn ñu góor ñi na ngay uti jigéen bu ñu àndal ñu jigéen ñi ñu ngi uti góor bu ñu àndal léegi kay nañ leen boole rek ñu sëyi benn yoon mu gën a jàppandi waaye nag may nañu loi réew mi nanguwu ko boo fi maye woon sa doom bu amee quinze ans mën nañ di tëj kafe bi waaye bu mu koy gérer ci quinze ans yi kenn du la tëj xam ne gars yi ñoo jubadi ah waa tubaab moo jubadi xale bu jigéen bi day nekk ci koñ bi am na seize soo ko mayee bu ñu la yóbboo ci yoon xanaa ñu bañ la yóbbu waaye bu ñu la yóbboo ci yoon bu téye waaye bu amee beneen xale bu góor bu ko jël di gérer ñuy ànd di dugg di génn dem fu leen neex dara du leen ci fekk loolu lu muy teg ok moo moo tax di gis ku bëgg a takk benn xale bu jigéen bu am vingt ans nga di ko ñaan ñu bañ la ko may ñu ne moom daal def nañu cinq di génn kon xam nga bi ñuy génn amul 18 waaye kenn du ko tee mais bu ko takkoon ci jamono yooyu am problème xale yi tamit daal dafa teg takk gi di di dem di njaaru gars yi da ngay dem ci médecin yi dañu koy wax célibataire yi ñëw ëpp li ñuy def planification xale yu jigéen yoo xam ne amuñ jëkkër di ko def lu muy tekki kawas yi ñuy jaay ci pharmacie yeeg ñoo ëpp lu koy jënd di ko jëfandikoo te amuñu jabar ñu koy def ñu mu jubal njàllogul lëngoo nga xam ne néew na ku ci mucc nañ leen bàyyi ñu maye leen ñu tekki jabar moo gën yi am i jëkkër waaye nee na su ko defee pour nga xam ne gars yi ci caaxaan yu metti la ñu nekk waaye lii lépp nee na yonent bi waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam xulay fatul yamaan mooy nett li na moo bi di jooy pour nga xam ne yonent bi gis li yàlla def ci boppam moo tax ku boorwul ci ginnaaw da ngay sonn rek waaye sa àdduna bi jàpp xusay fa nee na dama ko fekk muy jooy ba sikkimam bi tooy man laajte na ko ku teddik lu waral jooy yi ah, lu waral jooy yi nee na mu ne ko lu tax du jooy dañ ma won dañ ma won ci mujj jamono ci sama xeet ñu ñàkk diine ñoo xam ne foogu ma woon ne dina ñu mel nii boobu diine dox na mais dina yëpp diine la jasiratul arab yi yëpp diine moo fay dox mu ne ko waaye wan nañ ma ci mujj jamono ci sama xeet ñu ñàkk lislaam ñoo xam ne bu ngeen ko wanoon du ngeen ko foofu nee na daa ñu yegg ci bàyyi julli dinañu dem ba dootuñu julli lu ne nag dinañ ko ko layee xam nga nit ko bàyyi julli amul lay mais lu nekk dinga ko ut pour nga layee ko ko soo yeggee fii ak soo def loolu ay jaaxal na rek julli kenn mënu ko lay wala nga xam ne bu la yàlla dimbale di nga dem ba benn moment nga génnaat ci ba sa wécc dem julli ji moo gën nee na daa ñu ci bàyyi azak nee na dinañu dem ci ñoom ñoo xam ne dootuñu ña dootuñu génnee azaka xam nga loolu kenn sànni ko woon ci jamono yonent yi waxtu julli jot nga bañ ne doo julli foofu xel xalaatu mu ne am ni ñuy ñëw dinañ ko def joxe azaka at mu ne mu génne ko mu ne ko daanu dem ba dootuñu ko génne mu ne ko bu ñu ci dem daanu dem ba seenu nattukaay yi ñuy jaayante ak du jëndante li ñuy natt dootul mën looloo waral a lil mutaffifin alladina ida ktaalu ala annaasi yastanfun wa ida kaalu aw wazanuhu mu ne ko ñoom di leen tëjee ci ngay gisee nag ay xeetu buur yu kàccoor yàlla di leen falal ay président yu jubali dina ci bokk li ñuy def wa yaxsubuna bil baatili wal na su ko defee ñu ñëw samp ay luwaay neen luwaay yoo dañ ko tudd rek waaye ngën lu wax ak dëgg duñu benn toujours ñu wax ko su ko defee suñu réew yi réew yëpp ci yam ay loi kees la ñuy àtte woo te loi la dara teguñu ci yoon xam nga ne li ñu wax léegi parce que te bu jigéen boo xam ne bu ñu ko takkalee am problème te boo ko takkul bu la neexee ànd ak moom du mujj fenn kenn musul ëmbal jigéen fii ñu yóbbu ko police musul am ay élèves yi ñu di ëmbal dëgg mais du mujj fenn te dañuy xam ñu leen ëmbal donte l'islam moom du la amul bàyyi waaye dañ naan ba diw moo ko def mais dara du ko ci fekk léeg-léeg mu tegale ko ñaari yoon ba ñetti yoon mais bu doon ci biir takk la ko defee day am problème xam ne gars na ay luwaan neen la ñuy sàmm xam réew mi boo gisee ni ñu doxee xam ne ñoom seen luwaay arrangé wu leen am na nguur gi fi nekkoon jóge ci nguur gi jii fi nekkaat ñëw di leen topp léeg-léeg ñu laal kenn mu ne ah ministre la woon am na mbalaanu kiir la wala député la woon balaa nga koy laal foog nga demaat ba ensemble ñu nuru mbalaan yi pour nga mën ci jot loolu lu muy tekki islam xamul loolu boo jiitee réew war nañ la mën a aar di sàmm sa sécurité waaye boo defee njubam dañ la war a atte attekat bi kenn waru ko defal benn baaraas ci ki mu soxla pour mu atte ko sàcc alalu jàmbur balañ la laaj ñu ne foog ñu laaj ko député yi pour ñu muri ko Ah, léegi bu député def ànd ak yow politique loolu mooy tax boo bokkee ci politique kenn du la mën a laal boo faree ak yow kenn du la mën a laal Sidina Omar bun Xataab Sidina Aliyun bun Abi kenn ku ne ci ñoom ñaar nekk nga amirul muminin dem ci attekat Sidina Aliyun nekk na président wu jullit jotee benn yahud du sax jullit ñu yóbbu ko ci yoon ñu di leen att ñoom ñaar te boobu jamono moo nekk njiit ñu xañ ko dëkk gi jox ko yawut bi teg mu nangu boobu mënoon na wax ne moom njiit du def loolu mooy yoon lu amul ku ko féete kaw te nee na ñoom ñooñu bu ñu wéy wéy yëpp dañ koy seen fi teg ko ne teg seen yëpp bopp moo tax toppante gi day mel ni ku sax computer bu tàng waaw boo gisee wër-wër nga bi yëpp la rek mooy seen loi yi mu dëggu dañ ko teg ci ay xalaat yoo xamante ni bis bu ne werante suba ngoon guddee ba teg du sotti nee bu ñu defee li yàlla wax nga xam ne du am kumba am ndey kumba amul ndey amul waaw ku def ñu def la ku deful ñu bàyyi su ko defee tubaab bi moo xelam mi sax matul ba tax yi ñuy def loolu yëpp da ciy feeñ mais su ko defee dañuy àtte ci neen ak di seerante ay kat te da ngay gis koo xam ne li mu nekk dara du ci dëgg nit ñëw taxaw di ko défendre moom xam na ne li muy def du dëgg ki koy défendre xam na ne du dëgg waaye dina ko défendre te ne dinañu yegg foofu ci jamono. nee na loolu tàngoor bi day fës ni ñu ko waxee woon daaw demoon dafa yëg fi seetee cinq francs loolu xale yëpp mën nañ ko am ku ko xamul nga dem dañu ko kump te yooyu bokkul woon ci ñu war a yomb. yokku ceeb yokk diw yokku gaz wàññi cigarette wàññi sàngara loolu lu muy dégg yu amul njëriñ yooyu nga xam ne du lekk guy jëriñ du naan guy jëriñ yooyu dafa waroon a cher nga xam ne boo bëggee caaxaan ba dugg ci yàq xaalis doo la ci dugal du sotti ba tax léeg-léeg gis ci mbokk yi sax ñu dëgër bopp waaw day jux boo waxee mu ne la dañ ko sib rek daa yi mën duñ ko fi wax cigarette dañ ko sib waaye araamul te kan moom musul gis ñu waxee dañ ko sib mais danoonu la dañ ko si boo ne ko fu ñu ko si ba mënu ko génn parce que araam bi lay daw léegi pour mu uf dañ ko si mu gën a oyof foo ko gën a yees ba léegi yooyu si bu ko tabax ne léeg-léeg day dem ba ngoon jigéen day tëb ah xam nga loolu kenn xalaatu ko woon si jamono yeneen si bi parce am na yoo xam ne boo ko def dañ lay teg ci saa ay nee na dina dem ba góor jigéen danaan dàng te ci mën dara te rek di dégg ci rajo bi tal tal di wax nee na même njaaloo nan lay mel kenn dootu ko nëbb daanaka léegi-léeg da nga gis ci télé bi far du gën a yore nee na lekk riba nee na day fës dina dem ba boo ko lekkalee nee na dina nawee ci poussière bi yonent bi ne te ñu bëgg musique la ñuy doon bu yëpp góor a dana daanu dem ba julli doon nee ñu bëgg musique la doon ma ne xanaa jamono boobu dafa ñëwoon bëgg Sénégal nga xam ne daanaka émission yëpp musical la léegi rajo yi télé yi yëpp musique loolu ko la ci day rey xol waaye dinañ ko wëree nekk di ko jéem a léegi kuy jéem a ci façon bu ne bu arab bee bu olof bee ci yam nag ñu du ko arab taxul mu daganal yëpp yow barki doom benn mbokk musique da nga ordinateur bi ñu dugal ko ci benn mu seetaan musique arab mais gis nga boo gisee jigéen ña fa nekk wallaahi musique Sénégal yu jigéen ñi ñu leen gën a yiw ñu leen gën a yiw wax ji rek da koy déglu pour nit ñi baat bi bu nekkee arab rek baax na mais li ngay wax ci wolof moom la ñu soppi ci arab instrumental boobu moom la tere day day xool day dundal bakkan musique day rey xol day dundal bakkan amul ku ci sax lu dul duutoo amati benn njëriñ ci yàlla li taxal c'est que nag nit moom bakkanam neex dina yëg di dundal ko bakkanam te sax li xew fekk mi ngi sànq boppam su ko defee yooyu ñu jëm ci bàyyi xel su ko defee mbokk yi sax ko benn mbokk laaj mu ne xam nga musique moom yonent bi dafa wax inna mina inna mina shi'ri la xikma nga def ci ustaas yu doy waar yoo xam ne lu ñu def mën nañ koo lay ñu di ko laaj ci mujj mu ne waa c'est que yonent na sax woy am na ci waaye du yii de njëriñ bu ci génne tamit du tax mu dagal xam nga loolu am na solo militaire bi ma nekk benn benn kaset woy ci lu am solo njëriñ li jël ko waaye taxul musique bi dagal woy bi am na njëriñ d'accord waaye taxul musique bi dagal <coughs> ba tax nga ne pour mu daal di xel yonent bi nee na woon dinañ ci yegg ci jamono ñu bëgg mesure la ñuy doon suñu toll dañ koy def nee na sincérité day jeex kenn dootul dëgg kon la jeex na ko ànd ak moo am ci wàllu àndante góor ak jigéen dama leen ciy toll léeg-léeg koo ci gis muy jooy ko bi boo ko ñawoon day lewet gis nga bu njëkk bi dëggu di am lépp di jógee ci xol bi da nga daan gis nit ku jooy ba pare lex yi weex tal parce fi rongo doon jaar rongo day wex xolam parce dafa dëgg waaye léegi mën nga jooy ba pare comme da nga doon sol parce que rongo dëgguwul nee na warante day bare nee na ak di puugarante woo sa askan di sama maam di sama maam di sama maam nee na kenn ku nekk di lim sa askan di duufal di wane ni ci askan bu foor nga bokk nee yii yëpp daanu dem bañ koy tiitaroo est-ce que jamono yoo xamante ni kenn dañu a bu ñu duggee ci jàkk yi seen baat kaw nga koy dégg ñoo xam ne xamuñu sax sunna jàkk xamuñu ne jàkk boo ca xasee dugg rek dañu bëgg sa tànk ku duggee rek nga wàcce sa bët tàmbali dox ba yegg fi jëm julli sa ñaari rakk toog toog bu yem bu dal bul wax ak soo demee ba na ma wax sa kàddu lu suufee ba nga cay wax ñu may la ko lu doon kat waaye nit ci biir jàkk eh di wax a nit ca kaw ñett a xam place bi nga taxaw di wax jàkk ku fa nekk di wax daal di suufe nga fa war a wax ca lañ la may pour nga wax ko waaye nee na yooyu yëpp day dem ba da koy gis ci biir jàkk yi bu ñu demee ba mujj jàpp nee na dañ dañ leen fa fekk ñuy xuloo yow xusumaatu film fa ak bi moom moo koy wax xam nga jàkka yonent bi kenn dañu ko woon di xuloo mais yàlla wën na ko ne dina am ci jàkka yi mu ne ko da nga ko fay gis léegi-léeg nga gis ñaar ñëw di jubbanti te fekk tane wuñ ci ñu jubbanti ne kuy jubbanti nit di xuloo moom ci jàkka yi ko koy taneetu ko soo ko tanee du ngeen xuloo da nga koy bàyyi mu génn nga wax ko ko parce que place bi ngay sóor waaye bu dee bu ne benn nga ne ñaari nga ne ñett ngeen xuloo ci jàkka ji te taneetoo ko bu ko jubbanti boo xamoon place bi lu mu laaj du ngeen xuloo ba tax na nag yooyu daf ciy am nee na dinañu dem ba ñetti julli ñu néew la ñu doon téeméeri nit bu wëree jàkk gi ñeent ciy jullee junni nit bu fa nekkee la koy jullee du ñu mat sax téeméeri nit nee na ñu yëpp ngeen ko gis ci mujj jamono nee na ñu dem ba xale yi dootuñu respecté mag ñi mag ñi dootuñu yërëm xale yi xam nga ne ku gis xale yi ni ñuy solo xam ne respecté wuñ benn mag doomu xale bu jigéen mu sol lu ko neex dugal papaam ci oto wala leneenam yëgul sax ne mag la dugal xam nga kooku amatul benn respect man bi te bu njëkk boo masaan ñàkk musóore rek boo ko defoon ba gis mag da daw léegi bu la neexee lu dang la sol toogoo gi yow ngay seen moroomu maam waaye dañ ko yëgal sax seen yaram te doo dof dof loo ko wax ci yow moom dootoo ko doon li ma góor gi waxoon ne ma dootuma ci wax moom damaa dugg ci oto wax ko benn xale bu jigéen mu dugg ma ne ko xam nga li nga sol baaxul sa tubay ji mu ne ma yow de saf na la ba mu duggee ba tey ci man nga nekk ñu ne boobu tontu nga ne kooku amul benn respect loolu ñëpp du ma xool ci oto bi ma ne ko ah boo xasee génn da ngay mere ñëpp ba keroog ngay dellu si am na yoo xam ne bu ci dugg bu ci dugg bu ci dugg bu la ci defar yóbbee tamit gàcce moo la ci fekk mais na amatuñu benn euh, respect ci góor ñi ci jigéen ñi xale yu góor yi seen tuba yi ñuy sol di wàcc loolu manque de respect parce mu toll am tubay am ceinture bu mën di ko wàcc dafa tax ci biti wax dëgg yàlla lu rafetul loolu mooy faale ko kenn nee li yéen yore bi nee na woon ko gis ci mujj jamono nee na fet nag moom daanaka mooy neexal waxtaan yépp nee seen waxtaan yépp buñ ci rafetlu fenn du neex nee na jiw lambaat film yi lañ doon. diggante boo gis mu baax di nga dox ba yàq diw li nga jëlee ci diw li nga fekk ci diw nee na yii ci mujj jamono moom la nit ñi di dundee nee na ñi moo tuur samay rongoñ nee na te nit ñi dootuñu nangu dëgg nee soo génnee dëgg ñu mee waaye tant yaa ngi sax ci caaxaan ak raayante nee na ñëpp apprécié nangu waaye nee na koy mere mu ne ko lii laa toog mu metti ma ma di ko jooy ci sama xet su defee mbokk yi yàlla na yàlla nañu yàlla musal dañu bañ a bokk ci ñi jooyloo yonent bi ñun ci barke yonent bi salaa alayhi yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp ñu ngi jégalu am na benn mbokk jullit dama ko fàtte woon sax bi may door di sàkk ndimbal ñu ne dafa am ordonnance bu mu bi bu dee passé dama ko fàtte dañuy julli ba pare ma fàtte ko mu dem dama ko bañ fàtte moo tax buñ paree lu ci waay mën rek ñu xool ñu ku mel ni kële ci bunt boobu ñuy joxal ñu ko ko ñu xool incha allah lu fa daje bi wërsëgam yàlla ko yàlla fajal incha allah